alayhi afdalu salaatu wassalaam ci suñu jotaay bi ñu génn bi àwnillaahi wa minnate ñu ngi woon ba léegi ci njànget yi ñuy jële ci ghazwatul fatxi di fatxu makka zaadaha allahu tashrifan wa takrima gisoon nañu ñu ngi woon ci xaddu sariq muy penu ak càcc ñu ngi woon ci pen yi ñu ngi woon ci biñ njëkkoon a tàmbali mooy ku sàcc ana mooy daan bi sharia ci kawam ñu ngi woon ci masalaay chart yi nga xam ne fokk mu dajaloo ci ki nga xam ne moo sàcc yooyu jotoon nañu ko gis muy il faut mu nekk mukallaf sàcc bi fokk mu nekk mukallaf ci lañ ne woon kon koo xam ne amul xel dafa nekk koo xam ne ak ndof moo ko dugg kooku bu dee moo sàcc kenn du dagg loxoom ndax charte boobu remplirul ci moom mooy ne du mukallaf xale bi it du mukallaf waaye it ki nga xamante ne dañ koo forcer du mukallaf ndax aleyhi salaatu wassalaam moo ne woon rufi al qalamu an thalath mu ne woon yëkkati nañu li nga xamante ne mooy la responsabilité di bindal nit ki bàkkaaram wala yooyu ci ñett ci nelawkat bi xataa yastayqir ci ki nga xamante ne ani naaimi xataa yastayqir ki nga xam ne day nelaw fekk yeewuwul ndax àndul il n'est pas conscient ci liy xew après wa an as-saghir hatta yakbur aw ci beneen riwaaya wa an as-sabiy hatta yahtalim waaye it yëkkati nañ loolu ci ki nga xam ne mooy gone gi ba kera muy gént muy nekk mag waaye wa an al-majnun hatta yafiq aw yufiq a ah, ak ki nga xam ne dafa dof fekk ndof gi deñul ki ñu forcé nag mooy ne moom daa amul choix ci yëf yi ndax bu ko deful ñu daldi faat ba kanam waxoon nañ la nag ci nga xam ne nag du dox comme bu dee ne dañ laa tegal nit ne la rey ko mbaa ñu rey la boobu boo ko reyee yow dañ lay rey amul dañ ma forcer parce sa bakkan ginu la tedd bakkanam gisoon nañ chart yooyu jëmoon ci ki nga xam ne mooy ki ki ki sàcc beneen bi moo doon shubha bañ cee dugg comme si waa ji li mu sàcc mu am ci àq waaw li mu sàcc moom da am moo tax bokk na ci li tax même bu dee côté xerse bi ci la waa joo xam ne moom lañ dénk tontine bi mu daldi ciy tëdd non seulement amul ak ndenc amul ci moom ndax moo ko moo moo moo moo moo ko yor waaye en plus moom ci affaire bi da cee am bokk na ci subha yi comme ni ñu ko lime woon ci jotaay bi weesu waa joo xam ne daf laa yoreel alal nga naan ko fay ma heure fay la jot mu naan temps yi xam nga mbir mi doxul walla mu ne noono yoreelu ma la waa ji ne ko ñemew koo waat lii yaa ko bindoon ma nga bindoon ma bind signé date lépp mu ne niroo nag sama mbind de waaye reconnaître ma loolu fàttalekuwuma ko waa ji xam ne yor na lu doy noonu mu bàyyi dem mu dem këram ba waa ji génn mu dem këram di jël li nga xam ne moo tollook la mu jël bu ñu ko jàppee kooku kenn du ko rey kenn du ko dagg loxoom parce que lan shubha da cee am parce que waa ji li mu jël moom daa jàpp ne alalam rek la récupérer voilà léegi kon gisoon nañ yooyu ñu ngi woon ci beneen chart bi nga xam ne moo jëm ci beneen façon beneen côté bi nga xam ne mooy li ñu sàcc xam nga li ñu wax nii mooy ci sàcc sàcc bi le larcin quant à li ñu sàcc waxoon nañ la ne fokk li ñu sàcc il faut mu nekk alal joo xam ne muxtaram la mooy dañuy wax mutamawil day nekk loo xam ne mutamawila loo xam ne jullit bi am na possibilité posede ko moom ko parce que lu sharia ne lii moom moom ko dafa xaram li gina a dëgër te mooy ngiiru xambali yi mooy ne lool ku ko yàq kenn du ci dagg loxoom moo xam bu dee xërëm la boo xam ne bu ñu ko xóoyalee bu ñu ko yóbboo ci tëgg bi mu mën a defaat affaire bi sotti ko muy or ak ak lépp ci yem ak sàngara geek loolu lépp instrument musical beeg ku ko tojit ku ko sàcc boog kenn du jàpp waa ji ne kaay ñu dagg sa loxo parce que loolu du alal joo xam ne muhtaram la waaw loolu gisoon nañ ko moom lañ mujj woon gis ci jataay bi weesu hein léegi mu am beneen condition ba léegi ci li ñu sàcc mooy il faut mu mat nisaab il faut mu mat nisaab mooy deuxième condition bi loolu nag nisaab mooy lan xam nga waxoon nañ la dafa siiw ci zakat liñ naan la le seuil imposable bi nga xam ne fekk nit ki alalam àggul foofu te mu def at xawalaanul xawl loolu azaka ci ci masalaay sariqa di sàcc it dafa am loo xam ne lañ naan nisaab loo xam ne fokk waa ji li mu sàcc mu tolloog loolu waaw il faut mu tolloog loolu hein bu tolloowul ak loolu kenn du daggu loxoom mën nañ koo tanzir daal di koy yar te loolu mooy waxu jamaahiru as xalaf këne fokk mu am ci nisaab boobu te moo nekk mooy mazhabu ñeenti ngir yi këne condition bi fokk mu am mooy doyul rekk waa ji sàcc la remplir na condition wu këne waa ji mukallaf la responsable la te benn lënt lënt amul ci lim sàcc waaye après dañuy pousser nag l'examen xool limu sàcc mooy lan léegi li mu sàcc buñ xoolee ne ah kii de alal joo xam ne alal la ju jullit mën a moom du mbaam xuux du yooyu waaw ñu ne ah yii de rempliragul na léegi nag mu des beneen boo xam ne fokk ñu xool ko mooy il faut nag loolu noon mu sàcc mooy il faut mu mat nisaab mu mat sëy boo xam ne bu ci yemee ci kaw loolu lañuy mën a dagg li nga xamante ne mooy loxoom wax yi nag dañoo bari ci côté bii lan mooy sëy imposable bi hein lan mooy montant wu sëy bi nga xam ne il faut nit ki sàcc lu toll noonu penu pen bi ñuy teg ku da ku sàcc ñu war ko koo teg loolu boroom xam-xam yi lañ cee wute wute yu rëy euh, wax yi sax ëpp na quinze lan quinze ay vingtaine de wax la jege na ko ay vingtaine de wax ci nisaab ñaata la waaye kon xam nga ne pas question di tudd vin wax yi walla wax yooyu yëpp ah incha allah incha li gën a dëgër daal mooy wax bi nga xam ne moo ne rubu dinaar la mooy rubu dinaar loolu noonu mooy lan mooy il faut waa ji affaire bi mat rubu dinaar wala ñetti dërëm te ñetti dërëm yooyu day nekk lan mais bu ñuy wax diinaar fii mooy ad diinaaru shar'i mooy ad diinaaru ash-shar'i bi nga xam ne moo mooy ndax diinaar ci or la ab mone la boo xam ne ci or la doon doon boo xam ne jamono yonent bi alayhi salaam moo doon fonctionner amoon na tamit dirham dirham ci fidda la mooy ci xaalis la rubu diinaar mooy un quart diinaar diinaar euh diinaar nag moom waxoon nañ la ne mooy ad diinaaru shar'i bi nga xam ne al islaam yi bi tax ñu wax wa tey waxuma la par exemple nga dem ne xaaral ah c'est mais c'est simple quoi nga dem pays yi nga xam ne ñoom seen monnaie dinaar la hein nga ne aywa kon man euh, dinaar xawma ma algérien wala yu mel noonu non waxuñu yooyu dinaar yooyu taxul ñuy wax bi ay wax la boobu la ñuy wax am nañu naan. rubu dinaar mooy équivalent wu équivalent rubu dinaar mooy un quart il faut mu tolloog un quart valeur dinaar mu nekk loolu ci dinaar walla lu tollook noonu ñetti dërëm yi ñuy wax mooy loolu noonu mooy jamono ji nga xam ne jamono yooyu ndax dañ ne parce que rubu dinaar moo doon tolloo ak ñetti dërëm ci dërëm boobu amoon léegi nag mbir mi niñ koy kii kon mooy rubu dinaar mooy plafond bi waaw léegi lu ay sàcc dañuy xool rubu dinaar kon nan la tollu ñu xool ndax waa ji li mu sàcc toll na noonoom déet bu tolee noonu ñu dagg mooy peine bi day tegu te mu remplir yeneen conditions yi peine bi day tegu ci kaw am nañu ne mooy un virgule un virgule cent vingt cinq am na ñoo xam ne nee nañu lool la un virgule zéro six cinq grammes mooy équivalent wu rubu dinar léegi il suffit nag kon nga xam rubu dinar comme que lool la mooy da ngay jël multiplier par valeur u or bi bu dee or bi vingt cinq euros la hein dalay jox ay côté vingt six mille ay côté vingt six mille non vingt six lu may wax nii vingt six mille vingt six ay vingt-six lu toll ni vingt-six euros côté yooyu bu dee ne un virgule zéro six vingt-cinq grammes la mooy moom ngay multiplier li or di jar léegi ci marché bi lim la jox lu toll noonu ku sàcc lu toll noonu nag kon mooy li nga xam ne moom waa jooju dañ koy teg pen waaw xam nga diinaar parce que am na si ma mémoire est bonne que ne boobu day nekk ay équivalent cent cinquante euros wala ay côté deux cent euro diinaar bi cent cinquante wala deux cents léegi mooy. bu dee bu dee bu dee ne deux la te rubu lañu mooy un quart da ngay jël deux cents hein divisé par quatre mu jox la cinquante euro cinq fois quatre vingt muy deux bu dee ne par exemple ñu ne un virgule zéro six cent vingt cinq mooy rubu dinaar gramme. ci or boo ko multiplier par 4 daf lay jox lan mooy boo jëlee un gramme d'or virgule zéro six cent vingt cinq loolu mooy benn rubu dinar mooy buñ jëlee dinar dal di koy départager ci quatre parts quatre parts quatre xaaj. lu ko sàcc lu toll ni benn xaaj ci xaaj yooyu léegi nag boo bëggee xam diinaar kon ci loolu ci kaw ñu ne un virgule zéro six cent vingt cinq la da nga koy multiplier par quatre hein non lu may wax nii da ngay jël euh, un virgule zéro six cent vingt cinq hein nga multiplier ko par par exemple bu dee ne vingt cinq euros mooy mooy gramme d'or mooy mooy prix or bi bokk maanaam gramme ndax bu mooy waaw mooy gramme or nga multiplier ko léegi nag loolu ngay jël multiplier ko par 4 pour am li nga xamante ne kon nga am ay côté ci wax yi 106 bu dee ne wax ji ne entre 105 150 jàpp 200 la bu dee 200 kon ku sàcc lu toll ni ay 50 euros sinon. bu dee ci beneen wax bi ku sàcc lu mel ni ay vingt cinq euros la waaw ku sàcc daal lu toll ni un virgule zéro six cent vingt cinq grammes hein ci or kooku noonu mooy léegi nag booy boo amee équivalent bi mooy nag léegi kon lépp lu waay sàcc dañuy xool est ce que toll ak somme boobu valeur am toll na ak bu tollee lool la ñuy dagg waa ji bu ko tollu kenn du dagg loxo waa ji waaw loolu mooy li nga xam ne insha allah mooy wax yi gën a dëgër ci wax yi voilà mooy wax yi nga xam ne ñoo gën a dëgër ci wax yi insha allah mooy ndax mbir yi léegi lan mooy lan mooy wane nag wax ji dañ naan la parce que xadiisu sayyidatu Aisha bi radiyallahu taala anhu te mu nekk ci saxiixayni yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne sayyidatu Aisha mu ne anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala laa tuqta'u yadu saariqi illa fi rubu' dinaarin fa saa'ida sayyidatu Aisha radiyallahu anha mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam de kenn du dagg loxoy sàcc bi lu dul ci loo xamante ne nii dafa dafa lan toll ci rubu' dinaar mooy un quart dinaar fa sa'idan jëm kaw voilà voilà loolu la léegi loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër insha allah am na nag yeneen wax euh, yoo xam ne euh, lii mooy li nga xam ne mooy li ci gën a dëgër insha allah te mooy mazhabu imaam Shaafi'i mazhabu Maliki yi tamit Euh, sorewul wax ji voilà sorewul wax ji même bu dee am na yeneen xadiis yoo xam ne wéruñ yuy dëgëral wax ji mais yonent mi alayhi salaatu salaam waxu sayyidatu Aïsha bi mu jële ci yonent mi alayhi salaatu tam nekk saxiixay ni doy na léegi kon nag bu ñu xamee ne kon mooy beneen condition baa mooy il faut kon mu nekk alal ji hein mooy euh, mooy ne il faut kon waa ji bu sàccee ñu xool li mu sàcc ndax mat na un virgule zéro six cent vingt cinq grammes d'or bu matee lool mooy rubu dinaar ci lañuy dagge li nga xamante ne nii mooy hein loxoom sinon kenn du ko dagg bu ko gënee tuuti il faut mopp loolu sinon rek ñu bàyyi waa ji léegi nag xool yeneen façon peine yoo xam ne moom la waa ji jiite xool jàpp na lii moom approprié na mu daldi koy teg léegi nag kon bu lool leeree ñu jàll ci beneen chart beneen condition boo xamante ne ni il faut mu mu remplir mu affaire bi remplir ko sinon affaire bi du dox voilà loolu mooy lan mooy alxirz alxirz mooy ne bu dee waa ji remplir na waa ji ab sàcc la boo xam ne mukallaf la sàcc na alal joo xam ne ju ñu wormaal la ju keneen moom mat na rubu diinaar waaye nag problème bi mooy waa ji moom da koo dencul woon quoi sëtëtët waa ji dencul bi bu boobaa kenn du dagg loxo waa ji waaw ndax mooy ne balañ ne nit ki dafa jël xam nga définition bi waxoon nañ la day nekk ala mooy axdu maalin muhtaramin maa laysa lak xaytu wala wa ixraajuhu an xirzi mithlihi dégg nga lool bila shubhatin ala wajhil ixtifaa loolu mooy définition sax mooy fab loo xamante ne moomoo ko alal la joo xam ne bu bu bu bu bu bu ñu wormaal la bu ñu wormaal mooy boo xam ne dagan naa am ci sharia comme liñ ko waxee mutamawil keneen na ko moom yow nga daal di koy jël te amul benn lënt lënt bu am ci bi nga koy jël leer na leen du sa bos sa bos amoo xalaatoo sa xalaal sa alal jege na foofu ba pare nga def ko di nëbbu te amul nga génne ko fi ñu ko dencoon voilà kon nag loolu la mooy xirse gi nag day am ci ñaari ñaari affaire waaw mooy xirse giñ lay wax dafa am ñaari façon mooy ak ndenc foo xam ne ca ngay denc alal gi dafa am luñ naan a ah, xirzun bi nafsi mooy denc koo xamante ne nii foofu dañ koo def ngir di fa denc ngir bi fa denc yañ fay denc nga xam ne nit manu faa dugg lu dul ci ndigal jàmbur manoo fa ñëw rek di dugg noonu loolu moo tax ñuy wax violation de domicile mënoo ñëw këru jàmbur waajoo xam ne dafa jënd ay marchandises am jël ko jënd ko fële ñëw indi ko walla ay ay ay ay ay yoo xam ne yu précieux ci moom indi ko këram dugg dugg biir salon am jàll dem saala kii néegam ubbi jël benn euh, kii armoire ak yooyu dugal fa tëj wax dëgg yàlla même dara bu dugaloon ci biir traverser cour bi dugg ci kër gi dugal ci biir néeg bi denc fenn mais loolu ak ndenc la mooy ne foofu nit mënu la ñëw jël fa ba pare naan waa ji denc ko woon si biir néegam nga naan denc ko bu nit amatul fu mu denc bu amatul possibilité denc biir néegam mais fan lay am possibilité denc hein mu am beneen façon denc bu am liñ naan xirzun bi geyre mooy foo xamante ne ni ñu nekk fay dem foofu moom du place boo xam ne pour denc la xa xam nga SDF bokk na ci léeg-léeg li ñuy kaas dañ naan amuñu intimité seen bagage yi ci mbedd mi lañuy nekk mooy SDF mooy sans domicile fixe ñi nga xam ne amuñ fu ñuy dëkk foo xam ne fu ñu leen xamee la mooy ci mbedd mi lañuy fanaan ak yooyu suufu garage yeeg suufu parking yeeg walla léeg-léeg ci suufu balcon yeek yooyu ak ci suufu abribus yi wala ci bërëb yi nga xam ne ci bâtiment yi dafa xaw a euh, kiy génn ci biti mais am am lu ko muur ñu nekk foofu mooy ne seen lépp ci biti lañ koy def léegi nag nit ki du am këram def yooyu jël ay téereem deg biir këram biir salon loolu xirs la yow nga dugg ci kër gi jël livre yi naan moo ci salon bi la ne woon ko waa ji denc ko dañ naan la bul fontoo nit ñi bu dul loolu ak ndenc la la mooy ak ndenc voilà beneen façon denc bi nag muy xirzun bi xayri mooy denc koo xam mooy place boo xam ne du place boo xam ne da pour denc la te du ñu tere kenn dugg fa xam nga kër jàmbur bala nga faa dugg alxuraan dane yéen ñi gëm yàlla bala ngeen di dugg ci këru jàmm kër yi néeg yéeg yooyu kër yi il faut ngeen yëglu waaw xatta tastanisu euh, tasta xatta tas euh, tastadinu mooy fokk ngeen ñaan mooy ne kër jàmm manoo faa ñëw dugg noonu saa nga laaj ndigal comme li suuratu nuur di wax bu leen dugg kër jàmbur yi lu dul ngeen laaj ndigalu dugg buñ leen joxee ndigal ngeen dugg buñ leen joxul ndigal ngeen dem ba beneen yoon loolu la alors que dafa hirzun bi ghayri mooy euh, bërëb yoo xam ne kenn defu ko nag ngir ngir fu ñuy denc te ku fay dugg du yëglu comme jàkka xam nga jàkkam kuy dugg biir jàkk est-ce fëgg ñëw ba ci buntu jàkka ji koŋ koŋ koŋ waaw kooku waaw man la woon lu doon say tànk damaa ñëwoon ngir intikaaf aywa bismillah man ngaa dugg ñu toogaat keleng leng leng leng leng leng leng oui recteur écoute oui c'était moi toi qui Ibrahim Sangam c'était pour je venais pour prier voilà euh, je trouve entre déedéet loolu amul ci amul ci jàkka jàkka amul amul laaj permission ngir dugg amul laaj permission ngir génn euh, ab centre commercial tamit c'est pareil amul parje gii bu ma doon dem parje sa waay parje amul amul kenn ku may laaj ndigal ci buntu parje naan ko ndax ma duggam du ma dugg déedéet même même magasin yi sax même vigile ya fay taxaw du ne da ngay ñëw ne leen monsieur le vigile monsieur le vigile est-ce que je pourrais entrer mu ne la bien sûr entrer euh, non yooyu amul mooy bërëb yu mel noonu ay marché ma demoon marché caarooy gaar bi mais marché caaroy gaar ak marché euh, ndukkumaane ci yem mais soxlaw ma ñu naan ma kaay dugg waaw marché hebdomadaire u reefan bi soxlaw man ñu naan ma kaay aywa ñëwal dugg déedéet loolu amul mooy nag bërëb yooyu noonu euh, bërëb yooyu xam nga loolu du moom bërëb boo xam ne bu nit ñëwee dugg mën a dugg mën a génn te du laaj digal mais xerson bi xayri mooy nag gaa yi teg fa vigile bu ñu fa tegee vigile nag boo xam ne mooy sàmm les lieux loolu xam nga mosquée yi dafay am koo xam ne dañu moom mooy mooy du dañ koy teg mu nekk statique benn waay boo xam ne day taxaw comme si waa ji nekk buntu palais présidentiel garde statique yooyu non du loolu mais moom mooy saytu jàkka ji moo mbiru jàkka ji di di di su di surveiller waale affaires yi ak matériel u jàkka ji yooyu bu fa kooku amee boo fa jëlee dara. yow yaa ko sàccoon ci këram waaye centre commercial la part gi it wala la défense Paris bés bu ma duggee fab dem màkku fekkoon lu ñu denc sàcc ñooyam ndax am nay vigile yu ñu fa teg ngir ñu saytu loolu voilà loolu mooy Herzl Béraire léegi nag euh, sauf ko am na léegi kon mooy il faut am ci am ci yëf yi ci lañuy xame ne léegi nag sauf que gis nga yii nii yii nii moom laa la doon wax ci jataay bi weesu ne te te te règle boobu dinañ ci ñëwaat surtout côté bii hein ah mooy ne kii bi nga xam ne day wax qaacida bi naan taxayuru zamani axkaami wala taxayuru xukmi bi taxayuri zamani wal makaan soppeekuk àtte yi selon soppeekuk jamono yi ak bërëb yi mooy gis nga liñ naan xirs nag muy ak ndenc li nga xam ne ñépp dañuy considérer ne lii moom ku ko def mooy denc nga sa alal quoi. loolu xam nga ne loolu ça dépend ci dëkk bi ci réew mi ak ci jamono yi si mooy taxayuru soppeeku ahkaam yi àtte yi ci yu mel nii la wax règle boobu mais règle boobu fekk euh, euh, soppeeku àtte yi selon jamono yeeg waxtu yi mënoo ne waaw kay <laughs> lii laa doon seet man daal sawaay damay liggéey sama heure julli yi moom. c'est difficilement manuma leen a julli parce que fi aw ma foofu ma fi jullee ainsi de suite ainsi de suite te damay teel a xëy te après bala maa wàcc mu guddi léegi ce que je vais faire taxay règle bi moo ma dimbali taxayyur al-ahkam bi taxayyur az-zaman wal makan soppeeku àtte yi selon soppeeku bërëb yi ak jamono yi ma nag ku ne Sénégal wala nga nekk chômage fii ci France kooku ba moo kooku mën na julli heure comme que man mooy ku nekk boobu nga ne Sénégal <laughs> foofu parce que ak réewu julli di man ngaa julli à l'heure man nag manuma ko parce que fi ma nekk la muy Europe la ndax fi boo ndax lan taxayuru soppeeku ahkaam yi àtte yi rawatina fii àtte julli ci waxtu bi taxayuru ci soppeeku almakaani bërëb bi fële Sénégal la Tunisie la fii nag France la wa yi ak jamono yi dañ naan dañ naan la qiyaasuka baatil wa ko baatil li nga wax yi neen ju leer la loolu moo xam qaayda benn la mais xam ci yan lay fan lay appliquer woo moo ëpp solo ndax boo ko xamee rek te xamoo fan lay appliquer woo da ngay jël di ko appliquer foo xam ne du place hein xam ne Doliprane baax na kese est-ce que doy na nga fekk koo xam ne moom ndeke li ko dal Doliprane da koy yokk nga ñëw dóor ko ko parce que Doliprane Doliprane baax na hein loolu mooy wax li kon kay l'essentiel mooy yow nga xamoon ne Doliprane ne lii lay faj ay bopp buy metti par exemple wala yu mel noonu sax nga ñàkk ko yoroo ko moo gën waa ji ko yor te xamul fan la koy fan kañ lañ ko war a utiliser loolu nag mook yor règle xamul qaayida fiqhiya te xamul kañ lañ koy appliquer wala qaayida usuliya xamul kañ lañ règle usul te xamul fu ñu koy mook koo kookoo yem te bu usul bee gën a garaaw ndax diine lay yàq kon dañ naan la sa wax jooju baatil la taxayurul ahkaami bi taxayuri zamani wal makaan ci lu mel lii ñuy wax la dox mooy ne lan mooy am ndenc loolu nag day dellu ci peuple bi ci ci réew mu ne ñoom lan mooy ci aada la dellu waaw moo tax ci cinq règles fiqh yi nga xam ne ñoo yi gën a mag bokk na ci al aadatu muhakkama aada dañ koy atteloo waaw mooy alxuraan boo gisee yu bari mu naan bil ma'ruf wa ashiruhum bil ma'ruf dundalee nag ñoom ci njekk njekk jooju amul alxuraan waxu la ne lii mooy njekk ku def lii mooy njekk non réew mu ne xam nañ lan mooy njekk lan mooy comme dox mbokk loolu amul règle buñ naan waaye il faut ngay woote tous les jours il faut ngay ngay ngay leen di yónnee xaalis tous les jours sa mbokk yi non loolu amul dañuy xool réew mu ne. ñoom lan lañ jàpp ne nit ñi buñ ko defee mooy ñu ngi dox seen mbokk bu dee na ñoom jàpp nañ ne ñoom il suffit nga woolee benn yoon ci weer wi mooy waa ji eh, moom kay moom ci wooma la ma dëkk loolu lay wax mais doy na kooku mënoo ko imposer ne ko del woote cinq fois ci mois bi parce que benn yoon boobu doy na bu dee nag ñeneen ñoo xam ne ah tamit sa dépend tamit ci ban parent la ban ban nan ngeen jegantee bu dee koo xam ne moom. moom moom bu la gisee benn yoon ci deux ans yi pour moom moo ak a baax ak a baax mais kooku yi doy na nag waxuñ la mënoo def lopp mais mooy mënuñu ne waa ji yow doxoo mbokk parce que ñoom lool ci aada lool mooy seen dox mbokk koo xam ne nag moom moom seen aada mooy ngay woote ay set fois ci semaine bi minimum nga woote benn yoon ñoom loolu lañ gise lool mooy dox mbokk dañ naan kon loolu mooy dox mbokk ci ñooñu. moo tax affaire yi c'est relatif ñan la léegi nag ak selon dëkk yi gis nga xirs gi hein xirs muy am ndenc nga xam ne moo war a am ci alal ji nga xam ne waa ji da koo sàcc loolu xam nga ne moos exemple bi ma joxe woon keroog ci waa ji nga xam ne dafa jëlum xaram rawatina tabaski jege mu daal di koy takk ci ci ci buntu kër gi paa bi fële ca Pikine di ko taas walla wala fële ci ci Géejawaay wala fee ci njaaree mu takk xaram ci buntu kër gi sawaay dem tëddi ay la yëwan gaay xam ngeen ne ñaari fan des ci tabaski kuy mu baax mu takk ko ci buntu këram dem tëddi jaaxaan kooku moo saraxe xaram ba mu ko fa yeewee dugg ci biir la ko saraxe kooku ki ko jël bu ñu ñëwoon retrouver ko ca daral mu koy jaay kenn du ko dagg loxoom parce que waa ji denc ko xirs amu ci parce que buntu kër kenn du fa denc alal ci réewu wolof léegi xam nga lool benn kaaba xoolal magasin yi tamit xam nga gars yi dañuy nettali naan bon dama dégg naa ko ñu koy nettali que ne Arabie saoudite Makka ñenn ñi bu ñuy julli ji seen cantine yi presque duñu ko tëj bu julli jotee ñu dem julli ji ñëwaat te dara du ci mànk mooy ne foofu bu dee affaire yi noonu la demee. faut toujours utiliser conditionnel nga ne mais dangaa gëmul li la gaa ma ne faut utiliser du conditionnel parce que awma ci preuve bu leer lu ñuy nettali loolu lu bari waaye nag duma koy dégg lu bari waaye awma ci preuve bu leer te gisuma koo xam ne laaj naa ko ne ko ma yow est-ce que lii nii ñuy wax nii nii la demee koo xam ne xam na ci lu leer ndax yenn occasion yi boo fa demee mën ngaa bañ a seetlu yooyu yenn période aj ni muy baree léeg-léeg sax doo seetlu yooyu mais bu ma xamoon ku fa dëkk am na am nijaay bu fa dëkkoon mais finalement mujj juma ko gis parce que dafa ñibbi senegal après ba ma fa demee bon après gaañu na waaw mais Arabie saoudite la dëkkoon par exemple ku mel bu ma ko gisoon ma laaj ko ne ko mais est-ce mbir yi nii lay demee mu ne ma waaw kooku ay waxam mën naa koo jàpp ndax fa la dëkk. fa na dëkkoon ay at la fa def baax na ba man xaw ma ko woon sax ci dënoo kese laa ko doon dégg at yu mujj yi laa dégg ñu ne ñibbi na Sénégal mu nga fa des fois mu jaaroon di nuyoo man xaw ko woon sax ba kii ñu ne ma gaañu na léegi par exemple bu ne ma waaw noonu la demee bés yépp nit ñi bu ñuy kii dañuy dem kii mooy ne nag gis nga bu dee ñooñu seen boutique yi noonu. ñu dem julli ji loolu ku fa dugg sàcc yow buñ la jàppee dañuy dagg sa loxo parce que ci ñoom loolu pour ñoom loolu ak denc la ci ñoom alors que bu dee Kébémer ma <laughs> non bu dee Kébémer moom yaa gën a xam ne moom dem bàyyi sa magasin or de bisu bàyyi ko noonu dem julli ji yow de foog naa booy de la julli sax sa xel du dal hey waay boo sëggee allah waay waay imaam bi julleem ci yog yàgg na ay waay sama maga bu naan sëlmal ngay daw bu dee même boutique bu mel ni bu Makka bi nga def ko senegaal bàyyi ko noonu dem julli ji ku ko sàcc ku fa sàcc dara ko kenn du daggu loxoom parce que yow dencoo ko parce que ci au Sénégal loolu tuddulub ndenc du denc loolu du denc di boobaa lañ naan la taxayurul ahkaami bi taxayuri zamani wal makaan wuuteeg atte yi ndax bërëb yi ak jamono yi mooy ne fële Sénégal Makka da day dox foofu senegaal gi nag doxu fi Sénégal li suñu sëriñ doon wax yow ëtt bi rek sa ëttu kër rek boo ko fa bàyyee xam nga ne yaa ko tey waxatuma laa buntu kër gi <laughs> voilà mooy loolu la Hmm? loolu moo tax euh, affaire bi moo tax ngay gis boo demee ci téere fuqaha yi da ngay gis ñii naan charte yi euh, xirsi ngir mu kii lii wëg lii da ciy am ak lii parce que affaire nga gis ñeneen wax la leneen parce que affaire bi ci urf la tegu ci ci urf la tegu waaw te am na yoo xam ne nag am na yoo xam ne euh, moom euh, mooy ne loolu am denc la mooy ku ab poche ab poche hein poche moom poche poche nit loolu moom denc la gaa yi tafu nit ñi di bàyyi ba ndax xam nga ñooñ tamit alaawu ji ixtifaa lañ koy def nit ñi bari buskilaat bari am benn waay boo xam ne jël loxoom yoor ko dugal ko ci poche jàmbur génne la ca ne kooku buñ ko jàppee lamu kii kii dañ koy dagg waaw parce parce lan parce que poche dencukaay la poche dencukaay sacoche ma jël sama sacoche gàll ko bandoulière ko dugal ci li may dugal benn nit ñëw ubbi ko ndànk ma toog ci wetam ci bis bi wala car rapide bi walla wala tata bi mu xaw mu ubbi ko tuuti am lu ci xëcc loolu toogaat mel bu ñu ko jàppee ma jekki xool ne am na luñ ma sàcc ñu vérifier gars yi policiers yi ñëw ñu immobiliser oto bi xool fuye gis ko ci moom. bu boobaa dañ koy dóor pen bi parce loolu noonu ak ndenc la voilà loolu la ah. <laughs> loolu la <laughs> léegi euh, mu am beneen affaire mooy yi doon wax ay lieu ci jàkka yooyu waa joo xam ne daa fekk nit ñi julli mu fekk gaa yi summi seeni dàll mu ne ko tunga gaa yi di julli mu bàyyi ba gaa yi julli mu gis tëmbër yi sa way ne <laughs> lii de tëmbërë moom hein tëmbër line la lii moom la na lii de ay sebaagóolu moom xaw man nag damaa xaw a ngaakaw nag ci affaire yi <laughs> yii nii may wax ay façon dàll yoo xam ne ba ma ba ba ci sama xel di de ba ma ci xam dara ay ay année kii la woon quatre xaw ma nag ba léegi ñoom ñu ngi a a a aw jappason te dama am problème mu xam ne dàll yi bu dee binduñ ci seen tur <laughs> waaw parce que man campagnard la hóohóo laa kaw kaw laa ngandum campagnard laa yooyu moom li jëm ci wàllu ay yére surtout yére yu wolof ay taybaasa ki marinière ak gaa moom boo ko tuddee man daanaka mooy yooyu ngay wax duma ci xam dara waaw dama lay xool rek ay ban marque ngay sol loolu rek problème la ci man dal la yére ay XXL ak XL ak gaa yooyu daal naa leen dégg di leen gis ñu koy bind waaw mais kantaa man lan laa ciy sol loolu nag équation la parce que bariwul lu ma ci yittewoo te daanaka duñ samay mbir moo tax lu ñu bind turam nag timbar moom gis naa liñ ko def mel ni dañ ko ciy bind tout le temps waaw yooyu moom dinaa gis gaa yi um, um, jog yu rëy yooyu gaa yi sol euh, euh, euh, ñu ñu ñu ñu ñu ne lii moom ma xam ne lii moom tëmbër la waa ji ñëw bàyyi bañ teg yooyu mu daldi koy jël mu daldi koy jël yóbbu léegi est-ce que kooku noonu bu ñu ko jàppee dañuy dagg loxoom wala déet loolu dafa am wuute mais li gën a dëgër insha allah mooy ne kooku dafa sàcc kooku dafa sàcc parce que da koo jël ala ixtifa léegi foofu problème benn moo am mooy xirz est que xirz am na fa naan mais xirz mais gars yi gars yi gars yi su miwuñ seen dàll yi ci buntu jàkk mooy bu dee jàkk ju am mur la ñu ñëw dugg ci biir mu am fu yu xam ne fa la ñuy ranger dàll yi wu gars yi yaa ngi ñëw ba foofu jël dàll yi mais mur bi doy na xirs ñëwuñu ci bunt bi summi ko ca ca mbedd ma dal di dugg voilà moo tax loolu li gën a dëgër te mooy waxu Maliki rahmatullah alayhi <laughs> kooku dañuy dagg loxooma ah. wéet ci jàkka fekk montre yi montre yi ak téerey alxuraan yeeg yooyu yóbbu ak boroom xam-xam yi yooyu dañ lay dagg sa loxo ci li gën a dëgër même bu dee par exemple xanafiya yi ñoom dañ naan waa ji nga xam ne dafa sàcc kii même téere téere alxuraan nga dugg kër jàmbur sàcc alxuraan ñu ne noo kooku kenn dagg loxo parce que da ci am àq <laughs> non kenn du dagg loxoom parce que daf cee am àq ci téere ci alquran bi comme que téere téere bi yàlla bi la nga <laughs> xam ne ñépp mooy <laughs> njariñu ñépp ci ne ah kon moom bu dee daa sàcc loolu euh, ñëw sàcc ñëw kooku du dagg loxoom parce que dafa sàcc benn musaf waaw mais li gën dëgër mooy ne kooku <coughs> dañ koy dagg loxoom bu matee nisaab waaw parce que moom njàngale waaw bu doon de njàngale mën nañ ko defal waaw parce que téere yi quand même téere yi téere xam-xam yi dañu dañu am am am importance ci nit ñi waa ji <laughs> boobaa dañ naan ko tip waaw parce que xirs gi am na xirs gi am na léegi nag kon bu ñu xamee ci wàllu xirs ngoog te wàllu xirs gi moo ñuy moo ñuy moo ñu yóbboon ci affaire waa ji yor waa ji transporteur de fonds bi hein transporteur de de fonds bi mooy du ñu ko def dara hein lu tax parce que transporteur de fonds bi moom ci boppam moom moo affaire bi amul ak ndenc dum denc ci moom ndax moo yor alal bi waa ji de euh, euh, yor keesu daayira bi it mu daal di ciy tëdd kooku duñ ci wax doo kooku duñ ko dagg loxoom parce que moo yor mbir mi mbir mi amul ak nekkul lu ñu denc ji moom parce que moom da ci am accès Ah. léegi beneen bi beneen beneen am na beneen beneen charte boo xam ne mooy la fait que waa ji te mu yoon ci définition bi loolu du ci alal ji mais mooy ni mu ko sàcce waaw mooy ni mu ko sàcce mooy ci nëbbatu la ko jële te loolu leeraloon nañ ko moo tax ci lañ la doon wax ne ki ñëw këf daw hein ki ñëw këf daw ak ki nga xam ne daa bàyyi ba guddi jot wala ba waa ji kii mu ñëw sàcc dem yemuñu waa kon loolu la ci wàllu boobu léegi nag bu ñu xamee kon charte yi nga xam ne moo jëm ci li nga xam ne moo jëm ci wàllu sàcc kiy sàcc muy sàcc bi li nga xam ne moo jëm hein ci li ñu sàcc charte yi nga xam ne moo ci moo ci jëm ak li nga xamante ne nii ak li nga xamante ne finalement mooy li jëm ci wàllu naka la ko sàcce mooy waa ji dafa nëbbatu ba pare génn mbir mi mooy <laughs> dafa nëbbatu ala wajhil eex ixtifa léegi nag mu des mu des nag beneen affaire mu des beneen affaire mooy mais nan la ñuy xame ne waa ji euh, nan la ñuy saxale bu ñu xamee mbir yi mooy xam loolu du doy léegi nag mu des waa léegi nañ jël cas pratique nañ jël cas pratique waaju taxaw waajoo xam ne nan lañuy waxe ne diw dafa sàcc walla déet nan mooy lan mooy confond sàcc bi ba ñu xam ne nag waa ji sàcc na réellement lan lay saxe penu pen bi ñuy teg ku sàcc ci lan lay saxe mooy lan nan lañuy xamee ne rek ah diw kat war nañ koo teg pen bi voilà loolu ab laaj la noo mooy bu ñu xamee charte yi rek te diw moom kenn xamagul ndax diw ah moom moom moom moom moom moom sàcc ak sàcc de ñu ne waaw cas pratique am na lu ñu sàcc benn waay ñëw ne yeewu constaté mais ona a on a fouillé on sa sa chambre te yëgu ko tokat mu ngi woon ci lal bii nelaw <laughs> <laughs> mu ne nekk boroom nelaw yu xóot ni man <laughs> gaa yi ñëw dugg sàcc bi dugg sàcc te te yëgu te yëgul ne sàcc nañ ko léegi mu ñëw nag ci devant le juge mooy mu ne man de am na lu ma jaaxal de daanaka yére bii mi ma sol moo ma dese ci alal ci lu ma moom sama appartement daal a été visité cette nuit waaw tubaab tubaab ay expression la <laughs> son appartement a été visité waaw mooy am na ko fi jaar daal ba yóbbu na lépp lim ma fi bàyyil daal mooy yére bi ma soloon di nelaw ba ma ubbee sama armoire lépp il m'a tout dévalisé sama téléphone ca cheveux bi ma ko tegoon ci lal bi gisatuma ko sama ordinateur bi yépp disparaître na waa ji daal xam naa dafa gis ne samay nelaw jàppante naak nelaw dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mu daal di may def mbir mi léegi <laughs> monsieur le déglu ko yónnee def constat gis ne réellement waa ji il n'a plus rien léegi nag ñuy nekk nag ci enquête xool kan mooy le suspect ndax fokk am suspect d'abord pour kan mooy ki nga xam ne pour accéder ci ki nga xam ne moom mooy ki sàcc sàcc mooy ki ki sàcc sàcc gi dañ naan la foofu ni ni muy saxe ñu ne diw moo sàcc ci ñaari mbir yi rekk la mën a am ci sharia ñaar amul ñett amul ñeent ci li gën a dëgër insha allah dinañ gis ñaar yooyu mooy mooy lan ah albayinatu albayina mooy preuve hein mooy preuve mooy preuve preuve bu leer nàññ buy ñëw bu mel ni mini këne diw la ndax albayinatu mooy preuve lii naan preuve moom mooy ndayu non lave non non manaan lave lave mooy beneen bi mooy preuve al bayyinatu ndax ñaar la al bayyinatu ak al iqraar waa ji ne maa def wala preuve am nga ne waa léegi preuve moom nuñ koy xame hein ka jàppal exemple bi ñu la jox léegi rek waa ji waa ji ñëw ne moom dañ koo dévaliser cette nuit ba dara deseetu ko lu dul yére bi mu sol monsieur le juge islamique daal di def une de voisinage daal di xool ñi dëkk ak waa ci appart ñi dëkk ak moom ci même bâtiment bi wala ñi dëkk ci koñ bi est-ce que ñu ne ko yow ban heure ngir nelaw mu ne man daal xam naa ba deux heures du matin nelawaguma woon parce que dama yéex a ñëw te bi may ñëw moom dara lépp bougé dara dara lépp a ngi woon intact jëluñ ma dara d'ailleurs sama téléphone maa ko teg ubbi naa armoire bi am lu ma fi dugal jël sama téléphone am na sama ordinateur lu ma ci xool door koo tëj loolu lépp def naa ko ay deux heures et demie nag moom leer na ma ne nelaw naa kañ nga yeewu six heures mu def enquête de voisinage moom monsieur le juge wala l'enquêteur chargé de mener l'enquête l'inspecteur wala yooyu ñu laaj am ci voisinage yi ñaar ne ñu laaj leen ne leen gisu ngeen dara lu lu xaw a bizarre démb gisu ngeen kenn ku génne kër jàmbur kër waa ji wala seen mbokk mi gisu ngeen kenn ku fa génne ci guddi gi ay côté trois heures deux heures et demie jàpp six heures am ñaar ñu ne si si am na ku ñu dajeel mu ngi gaare benn oto fii diw daje nañu moom gis nañ ko nag muy charger ay mbir leer na ma ne ordinateur a ngi ci woon bu ñuul marque tel maa ngi ko seetlu ci nii ci kii bi tax ñoo ngi taxaw di ko nuyu muy chargé ay mbir lool gis nañ ko léegi ñuy ñaar ñu ne ñoom seede nañ ne gis nañ diw yor li ñu décrire ak li waa ji wax benn la ba matériel yi waa ji réer lool lañ ne moom lañ gis diw yor ko di dugg ci oto ci buntu kër gi à quatre heures du matin <laughs> bu boobaa moom loolu doy na mooy dañuy woo waa ji yëgal ko mbir mi ne ko hier soir euh, hier dans la soirée t'étais où ci étiez où hein hein mu ne man de Pikine laa dëkk waaye heure sàngam maa ngi woon wax koñ bam ne woon ñu ne ko jaaroo ko ñu jàmbur mu ne noonu mu ne léegi ñu déglu ko pare ñu ne ko diw ak diw da nee démb gis nañ la quatre heures du matin ngay yépp ay ordi ordinateur ak yooyu le fait que ñooñu seede rek ne ñaari jullit yu wóora ah, kene gis nañu ko ci loo xam ne mànkoo ne dañ wax lii spontanément lañ ne si gis nañu ko si yow hier hier soir yow sa kër ñu ne kat benn mais ñu ngi jóge kër diw moo ñu déposé fii parce que bi ñuy déposé may ne maa ngi c'était quatre heures du matin dañu déposé bi ñuy wàcc rek dañu wàcc di dox suñu buntu kër la ci lañ gis waa ji di wàcc di yooyu